وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu dikkaat ak ñun ci baabul mansuuraati wal mulah di chapitre trois cent soixante-dix <coughs> ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna hadis biñ mu jowoon gis moo doon mille cinq cent non mille huit mu ne woon abi Sulaymaana Xaalid ibn al-Waliid radiyallahu anhu annahu qaala laqad inqata'at fii yadii yawma Mu'tata tis'atu asyaaf ba ni mu jeexee walillaahi alhamdu wal minna xam nga keroog bi ñuy tàmbali xadis boobu <coughs> maa ngi la naan dinaa la wax après lan mooy xadis fay fàttali la ko mooy li ma fàtte woon mooy xam nga lii da nga naan xam nga xadis la Seydina danay jëlee na ci Seydina Xaalid ibn <coughs> <coughs> keroog Mu'ta de euh, lii euh, nu mu tudd damm na ci sama loxo bésub Mu'ta keroog tisan tu asiaf ah mooy sept non neuf jaas waaw neuf jaas waaw daal dinañu euh, dog quoi waaw allahu akbar kon Euh, loolu euh, mooy mooy mooy kii bi quoi waaw waaw <coughs> léegi euh, <laughs> loolu ma ne la woon dinañ ñëw wax la lan mooy xadiis waaw wax la exactement lan mooy xadiis waaw parce que lii dañ naan ne xadiis bu dee ni ñeen ñi jàpp mooy lu yeneen saa salaam wax hadis du loolu kese déedéet hadis ma ne ginnaa yaatu loo xam ne moom donga la yonent bi sallallahu alayhi wa wax waaw comme ni nga xam ne waa domaine bi noonu lañ ko xamee hadis daa nekk euh, lépp loo xam ne daa ñëw hmm, di wax ci ñu toxale ko ci wax walla jëf wala description boo xamante ne nii physique portrait physique wate mayoon saa ah, gàttul woon njoolul woon moo gënoon a tabe wala moral physique wala moral yooyu yëpp xadiis loolu lépp xadiis la waaw waaye nga xam ne dañuy wax mbir yonent saa salam ak li nga xam ne da koo gis daal di koy saxal waaw moo tax boroom xam-xam yi la imaamu Suyuti yi doon wax wa qiila laa bil marfuu'i bal jaa'a lil mawquufi wal maqtuu'i فهو على هذا مرادف الخبر وشذرورا فالحديث الأثر mu ne boroom xam-xam yi nee nañu waqiila nee nañ xadiis laa yaxtassu bil marfuu' waaw mooy que ne du nekk dañ naan yeneen saa salaam nee na yeneen saa wala comme yi ñu wax sànq waaye bal jaa lil mawquuf waaw. mooy loo xam ne ci saxaaba yi ba layam waaw am sax ñu ne wal maqtu'i mooy loo xam ne ci taabi'i bi waaw kon loolu ci kaw noonu day nekk synonyme xabar voilà day nekk xabar <coughs> kon mu ngi noonu kon mu ngi noonu kon dangay gis ne xabar léeg-léeg dañ ciy jublu wax ko xadiis lañ ciy jublu waaw mu ngi noonee quoi taraduful wa shaharu eh, eh, ridfal hadith wal athar voilà mooy eh, que ne hadith buñ ko waxee en général mbiru yonent bi sallallahu alayhi wasallam xabar yi nga xamante ne dañ koy askanale ab saxaaba ci lay wala yooyu waaye yooyu yépp day ñëw tamit loo xam ne luñ jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi am ñu mooy luñ jëlee ci saxaaba yi radiyallahu anhum ak ñi ñëw ci seen ginnaaw loolu lépp. Hmm? <coughs> c'est pour wan la ne kon ku jàpp ne xadiis mooy rek loo xam ne day kii mooy dangay ngay juum moo tax li yëpp xadis la te Seydina Xaalid ibn Walid mbiru boppam la doo nettali radiyallahu anhu waaw ne Mu'ta keroog neuf jaasi damm nañ ci sama loxo yi desul ludul safihatun lii yamaniya walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi nga xam ne moom lañaa ñaa jàng léegi muy xadis mille huit cent cinquante six mu ne wa an Amr ibn al-As mu ngi jële ci sayyidina mawlana Amr ibn al-As ah radiyallahu ta'ala anhu annahu que moom sami'a dégg na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan ida hakama al-hakimu fajtahad bu dee attekat bi jóg na bëgg a atte def effort d'interprétation ba ko defee summa asaaba wa ida hakama mooy bu àttee waaye àtte bala ngaa àtte mooy da ngay xool dossier bi xool euh, masala bi li taxaw sa kanam li nga war a àtte ba pare effort boobu lool foog nga def ko ba pare door a àtte moo la ida xakama comme ida qumtum ila salah mooy ida aradtum bu ngeen bëggee jëm ida xakama al xaakimu fajtahad bu dee ne ki nga xam ne àttekat la dafa bëgg a àtte fajtahada mu yulli dayo coonom selon li mu xam ci alquran ak sunna summa asaaba ba mu defee travail boobu mu daal di daj dëgg falahu ajran kook dina am ñaari fay wa in xakama waaye bu bëggee àtte wajtahada yulli dayoog coonoom def effort bi war waaye nag malgré lool fa axta mu daal di eh, moy dëgg ji falahu ajru kook dina am benn fay mu ne muttafaqun alayhi hadith bi ki ko solo al imaamu al buxaariyu abu abdillah ak taalibeem al imaamu abul husayn muslim bunul Hajjaj ibnu Muslim al-Qushayri an-Nisaburi rahmatullahi alayhima léegi est ce que ñoom dong ko solo ñu ne al-hadis bi rawahul jamaa al-imaamu Ahmad seen sëriñ indi na ko ci ñetti bërëb ci musnadu shaamiyiin hadis Amr ibn al-Aas an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu al-imaamu Abu Dawud mooy as-sunanul arba'a indi nañ ko <coughs> muy al-imaamu Abu Dawud awwalu kitaabul aqdiya baabun fil qaadi yuxti na ko al imam Abu Isa te ku nekk ci ñoom benn bërëm nga ko indi même imamul Bukhari imamu Muslimu Abul Husayni rahmatullahi alayhima ku ci nekk ñoom ñépp da nga ko indi ci benn bërëb léegi kon na ko noon kon imam Abu Dawud ahkaam an rasulillahi sallallahu alayhi ma jaa fi al-qaadi yusiibu wa yuxti al-imaamu Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi mu ngi ko ngi indi kitaabu aadaab kitaabu aadaabil qudaa voilà tegginu juge yi voilà dafa am ay règles yoo xamante ne benn déontologie boo xam ne moom la leen ash-shaari'u alayhi salaam tegal c'est pas que juge daa di juger nu ma neex xanaa suñu juge laykaar banu laykaar yi sax am nañ ay déontologie yàlla tere nag li nga xam ne ci yàlla la jóge <laughs> waaw yoo xam ne ay teggin yoo xamante ne juge bi waru koo wàcc te tamit mooy da cay war a tënku al isaabatu fi al hukm foofu la ko al imaamu Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasawi wa an-Nasa'i ande na ko noon al imaam Ibn Maaja kitaabul ahkaam baabul haakimu yajtahidu fa yusiibu al haqq léegi al imaamu al Buxaari comme muttafaqun alayhi la wax mu ngi ko indi ci kitaabul i'tisaami bil kitaabi was sunna baabu ajri al-haakimi idaa ijtahada fa asaaba aw axta voilà buntu bi wax fayub juge bi àttekat bi ak waa ñuy joxe futiyaa tamit di ubbee <coughs> idaa ijtahada bu dee daa yulli dayu coonoom fa asaaba mu daj dëgg aw axta wala mu juum léegi mu ne haddasanaa Abdullah ibn Yaziid imaamul Buxaari mu ne nettali nañu rahimahullah suñu sëriñ di Abdullah ibn Yazid di ibn Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki Abu Abdirrahman al-Basri al-Ahwazi Makki la bas Ahwazi la Basri la al-Muqri Abu Abdirrahman al-Muqri mu siiw mi rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a bokk ci sëriñ yi nga xamante ne yu magu imaamul Buxaari parce que moom deux cent treize génnaa dina moom mook Yahya al-Qattan ñoo bokk euh, at mu ñu juddoo cent vingt mu génn am ne deux cent treize xam ne Yahya al-Qattan mooy sëriñu ñoom imam Ahmad la woon yaa ngi imaginer léegi ñoom imam Ahmad ñoom ñooy sëriñu imaamul Bukhari léegi sëriñ bii moom moom ñoo bokk at mu ñu juddu cent vingt ba pare nekk sëriñu imaamul Bukhari kon gis nga te imaamul Bukhari ni mu teelee dugg ci xam-xam waaw cent quatre-vingt-quatorze lu gane àddina ah <coughs> kii sëriñ bi génn deux cent treize àddina voilà mooy treize ans ak six ans yee treize quatorze quinze seize dix-sept dix-huit dix-neuf da ci teel a sóobu quoi am sax ñu ne deux cent douze la génn àddina moom Abu Abdurrahman al-Muqri'u rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a kon moom euh, mu ne haddathana Haywa mu ne euh, Haywa mu nettali nañu hay haywa muy haywatu ibn shurayh ibn safwan ibn malik at-tujibiyu al-kindiyu abu zur'a ñi abu yazid rahimahullah al-hadramiyu al-misriyu az-zahidu génn àddina lan 158 euh, qaala mu ne haddathani yazid ibn abdillah ibn al-had mu nekk ñu netta moo yazid ibn abdillah ibn al-had moo siiwe ci al-laythi al-madani <coughs> moom muy yazid ibn abdillah ibnu Usaama ibnu al Abu Abdillah al-A'raj rahimahullah génn àddina 130 an Muhammad Muhammad ibnu Ibrahim ibnu al-Haaris ibnu Xaalid ibnu Saxr ibnu Aamir ibnu Ka'b ibnu Sa'd ibnu Taym ibnu Murra al-Qurashi at-Taymi Abu Abdillah rahmatullah Abdullah ibnu Yazid léegi moom an Busr ibn Sa'id jële ci kuñ naan Busr al-Madani al-Abidu al-Hadramiyu mawlaahum génn àddina gane àddina euh, ci jeexitalu xilaaf Seydina Omar l'an vingt-deux génn àddina l'an rahmatullahi alayhi <coughs> an Abi Qays mu jële Abu Qays mu ne mawla Amr ibn al-As de Abu Qays al-Misri ñii ne Abdurrahman ibn al-Hakam am ñu ne noo loolu njiimul njuumte la quoi <laughs> ne Saad la tudd génn àddina la cinquante quatre siqala moom al-Misriyu rahimahullah an Amr ibn al-As mu jële ko ci Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Su'ayd ibn Sahm ibn Amr ibn Husaysa ibn Ka'b ibn Lu'ay al-Makki al-Qurashi Sahmi keroog bi ñuy tudd Khalid ibn al-Walid bi weesu ñu ngi ko doon tudd ñoom <laughs> voilà ñoom ubaylal fath lañ dem tuubi moom Seydina Amr ibn al-As moo ñëwoon ñu agsi bi Seydina Xaalid ñëwee jaayante yeneen saa moom mu ñëw nag ne yeneen saa saa man de bala maa jaayante damaa bëgg chartal benn bi mu ne ko lan mu ne ko mooy yi ma defoon yëpp ñu jéggal ma ko yeneen saa saa ne ko yaa Amr amaa alimta anna al-islaama yajubbu maa qabla wa anna al-hijrata tajubbu maa qabla mu ne ko xamoo yow Amr jaayanteel <laughs> l'islam day mabbul yi yiis ya nga nekk woon hijra bi noonu nee na ma jaayanteeg moom su man saraftu waaw waaw moom la yoneen saa salam doon woo ne ko euh, kii dama laa bëgg yónni benn sariya bu ko defee boo ci amee dara nga amaale ci dara mu ne ko yoneen saa salam man loolu taxul woon ma dugg ci diine ji mu a ko ni'ma ar rajul al maalu salih li rajul salih ne ko Amr eskey alal ju baax nekk ci loxooy waa ju baax waaw mais waa yu baax yi bu ñu yorul alal ji mais gaa yu gaa yu bon yee yor alal ji ah di daa gundaandaata ko noos ak seen yu fi caaxaan yi nekk ci àddina bi ak di wëyalu ak mbon ak tasaare mbon alors que bu dee ñu baax ñoo yor alal ji dañ ko naa def fii yàlla bëgg voilà nga moom dañoo war a ñàkk moom loolu ñàkk xalaat la ak ñàkk xam tuus ak ñàkk yeewu waaw wal iyaadu billah léegi kon muy Amr ibn al-As génn àddina la quarante-deux euh, euh, euh, fan la génn àddina nag nooy Misr muy sahaaba bu siiw radiyallahu anhu di bàyyu Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu idha hakama al-hakimu fajtahada summa asaaba falahu ajraan wa idaa hakama fajtahada summa axta'a falahu ajr imaam al-haafiz al-Buxaari mu ne qaala fa haddathtu bi haaza Abaa Bakr ibn Amr ibn Hazm mu ne mooy ci càllale bi quoi kooku kan moo wax lool mooy Yaziid ibn Abdillah Yaziid ibn Abdillah mu ne man mi nga xam ne Abdullah ibn Yaziid ci moom la ko jëlee ah. moom mu ne euh, moom mu ne kon mu Yazid ibn Abdillah ibn moom moo ne man après ma nettali xadiis bi nii hmm? euh, bi nga xam ne man ci laa ko nettali kan euh, mu ne ma nettali ko ki nga xamante ne mooy Abu Bakr ibn Amr ibn Hazm men ah bokkoon ci kilifaay waa ahlul Madina yi gane ànd trente six génn ànd cent vingt nee na bi nga xamante ne nii ci laa ko wax mu ne hakada hadathani abu salama ibn abdirahman mu ne hadis bi comme ni nga ma ko nettalee nii noonu la ma abu salama ibn abdirahman ibn awf radiyallahu anhu maa daal di nettalee waaye jëlewu ko ci amr ibn la ko moom mu ko nettalee sayna abu hurayra mu ne wa qaala abdul aziz ibn al-muttalib <coughs> muy abdul aziz ibn al-muttalib kii euh, maasu ñoom imam Malik la même bu dee moo njëkk génn àddina rahmatullah alayhi ñoo ne woon Medina juge la fa moom mu jële ko an Abdullah ibn Abi Bakr mu jële ko Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm moom nag mu jële ko an Abi Salama ci Abu Salama an Nabi sallallahu mooy mu daal di sute Seydina Abu Hurayra radiya mooy doom ji wuteeg baay ji ah Abdullah wuteeg baayam Abu Bakr Abu Bakr moom da jële ci Abu Salama mu jële ko ci sayna Abu Hurayra mu nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon imaamu Muslim imaam al-Bukhari ni la Muslim it dugg na ci détail mel nii waaye bon foog naa loolu jarul ñuy dugaat kan daal imaamu Muslim Abul Husayn kitaabul aqdiya baabu bayaani ajril haakimi idaa ijtahada fa asaaba wa axta'a Abdullah mu Yahya ibn Yahya at mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hamad moom dañu mujj gis lu lu mu ngi lay xaadata Naysabur ah Abu Zakariya al-Handali mawlaahum ñii min Qarila mawlaahum rayhaanatu Naysabur rahmatullah alayhi génn àddina gane àddina cent quarante-deux génn àddina deux cent vingt-six sëriñ la woon ci Imaamul Buxaari rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarana Abdul Aziz ibn Muhammad ah, moom mii taalibe imaam Malik bu mag la moo doon jàng bokk na ci ñu doon jàng xadiis bu imaam Malik toogee di jàngale ah moom Yahya ibn Yahya at-Tamimi yu Yahya ibn Yahya al al al al al kii mooy Marwazi kii mooy Tamimi Marwazi kii al al Laysi mooy andalu bi tam Muwatta am moo suwu léegi waaw Muwatta yi ngay gis yëpp daanaka bu al Laysi la mais kii wa ko gënoon dëgër ah mbokku taalibeem la mais kii wa ko gënoon dëgër fuuf mu ne fan moom mu jëlee tey cette fois ci ci Abdul Aziz xaritu imaam Maalik Abdul Aziz ibn Muhammad Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Ubayd ad-Darawardi Abu Muhammad al-Madani rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala génn na cent quatre-vingt-six am na yuute rahmatullahi alayhi an Yazid ibn Abdillah ibn Usaama ibn al-Haad gis nañ ko sànq rahmatullahi alayhi an Muhammad ibn Ibrahim mu jëloon ko Muhammad ibn Ibrahim ah gis nañ ko sànq moom tamit rahimahullahu ta'ala di Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ah <coughs> mooy même càllale bi rek voilà après li ci def c'est la même chose ah ah léegi moom kon an Busr ibn Sa'id gis nañ ko an Abi Qays Eh, mawla Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala an al-jami' an Amr ibn al-As radiyallahu anhu annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idha hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idha hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajr après mu ne wa haddathani Ishaq ibn Ibrahim wa Muhammad ibn Abi Umar al-Adani al-Makki Ishaq ibn Ibrahim di ibn Rahawayh kilahuma an Abdul Aziz ibn Muhammad ku ci nekk ñu jëla ko ci Abdul Aziz ibn Muhammad di ab Darawardi rahmatullah alayhi jami' bi hadha al-isnad mithla wa zada fi aqbi al-hadith qala Yazid fa haddathtu hadha al-hadith Aba Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm fa qala hakadha haddathani Abu Salama an Abi Hurayra radiyallahu anhu imam Muslim après am na ci càllale bu mu jëlee ci sëriñam bi borom Musnad Musnad ad-Darimi mu ne wa haddathani Abdullah ibn Abdirrahman ad daarimiyu waaw ah, mooy as-Samarqandiyu ad-Daarimiyu Tamimiyu Abu Muhammad mu mag mi <laughs> moom nag moo magoon Imaamul Buxaari voilà ad-Daarimi moom cent quatre-vingt-un la gane àddina quoi Imaamul Buxaari cent quatre quatorze mais moom at mi génn dafa génn àddina at mi ci tegu la Imaamul Buxaari yu daal di génn àddina rahmatullahi ala al-jamii après mu ne axbarana Marwan yaani ibnu Muhammad ad-Dimashqi rahmatullah alayhi li mu Marwan ibnu Muhammad ibnu Hasan al-Asadi at-Tatri ash-Shami Abu Hafs <coughs> rahimahullah ah, léegi mu ne qaala haddathana al-Layth ibnu Sa'd muy euh, ibnu Abdurrahman al-Fahmi Abul Harith Sëriñ waa Misr rahmatullah qala hadathani yazid ibn abdillah ibn usama ibn al-had al-laythi bi hadha al-hadith mithla riwayati abdil aziz ibn muhammad bil isnadayni jami'an kon walillahi alhamdu minna hadith baa gi léegi bu dee côté njàngat yi xam nga hadith wax ci wàllu juge koo xam ne day juger mais buñ leen dossier xew-xew ñu ñëw walla bu buñ la jox du da ngay ñëw rek di asaalu bu boobaa def nga loo xamante ne nii di nga am problème mais boo defee li nga war xool li nga xam ci diine ci ñaari source yu mag yi alquran ak sunna nga jaar ci loolu daal di àtte ñaara mën a am soit nga daj dëgg ji walla nga juum léegi nag dinañ ñëw ci loolu nañ xool imaamul xaafis na an-Nawawi lim wa après ñu xoolal imaamul xaafis na Hajar insha allah imaam al-Hafiz an-Nawawi bi muy sharh hadis bi ci al-Minhaj sharh sahihu sahihi Muslim ibn al-Hajjaj mu ne qaala al-ulamaa ajma'a al-muslimuuna ala anna haadha al-hadith fi haakimin aalimin ahlun ahlil ahlun lil hukmi waaw fa in asaaba falahu ajraan ajrun bi ijtihaadihi wa ajrun bi isaabatihi wa in axta'a falahu ajrun bi ijtihaadihi mu ne boroom xam-xam yëpp daal di nañuy dëppoo que ne hadis bi ñu muy wax nag mooy koo xam ne juge la bu xama et pas koo xam ne apprenti juge la ah non non non mooy ahlun lil hukmi koo xam ne il est habilité am na les capacités requises pour pouvoir devenir un juge mais pas ay neex ak tamit bon comme que nguur gi ñi ko yor ñu fal ko def ko xaadul qudat <laughs> alors que dara dañuy gaañinam nam waaw. mu jox ko titre bu mag boobu le juge des juges le doyen des juges voilà lañ koy wax le doyen des juges alors que sawaay xamut walla xam-xamam mayu ko mu nekk loolu léegi nag mu ñëw yenn dossiers yi mu koy juger kooku kenn waxu ko kooku moom waxuñu ko waaw mu ne boroom xam-xam yépp dëppoo nañ nekk yi mooy fii haakimin aalimin ku xam ahlul lil hukm okay koo xam na am na li nga xamante ni mooy habilitation daal di jiite daal di atte kooku la wax fa in asaba bu dee kooku remplir na loolu lépp nag li mu war ci xam-xam bi ak yooyu ak la mu laaj ci maanute ak tamit retenir ak téye sa bopp kooku bu la wax léegi nag bu dee daa daa atte daj dëgg kooku dina am ñaari fay benn bi nga effort defoon d'interprétation ak det effort bi mu def yulli wala bi nag dégg interprétation sax mooy jëli acte bi génne acte bi ci alquran ak sunna gi mu def loolu effort la wa ajrun beneen pay bi bi isaabati le fait que daa daj daa moo daj dëgg yi waaye bu defee loolu lépp nag wa in axtaa daal di njuuy dëgg ji daal di koy moy juum falahu ajrun kon dina am benn pay bi ijtihaadihi ci sababu ah effort bi mu def doon génn àtte mais dafa njuuy dëgg ji mu ne wa fil xadiis yi mahzuufun mu ne xadiis bi nag am na loo xam ne ab non-dit la sous-entendu bu nekk ci biir xadiis bi duñ ciy dégg ca gannaaw mais tudduñu ko ci taqdiruhu liñ koy nattali mooy ida araada al xaakimu fajtahad moom laalo la wax sànq moo tax ma firi woon ko noonu bi ñuy commencer waaw ida xakama al xaakimu fajtahad mooy bu dee boroom at bi juge bi dafa euh, atte xam nga baat da ku baat lool idaa hakama bu atte al hakim bu attekat bi fajtahan mu def effort mais effort boobu bala moo bala ngay atte nga koy def moo tax mu ne loolu nag daa nekk ci suufam mooy idaa araada moo doon ma mën la comme ci jàpp idaa qumtum ila salaat mooy idaa aradtumul qiyaama ila salaat bu ngeen bëggee yéen way ngëm yàlla yi jóg dem ci julli waaw waaw kon nag mu ngi noon Euh, léegi moo tax al imaam al xaafiz Kanta ibn Hajar mu ne euh, al imaam al Qurtubi rahimahullah mu ne euh, qaala al Qurtubi hakaza waqa'a fi al hadiis wa izaa hakama al haakimu fajtahada summa asaaba mu ne loolu mu ne fii riwaayati Ahmad fa asaaba mu ne Kanta imaam al Qurtubi nee na naka nii la ñëwee ci hadiis mooy al borom al Mufhim sëriñu borom tafsir bi rahmatullahi alayhi mu ne bada'a bil hukm qabla al wa wal amru bil aks mu ne boo gisee ci hadis bi nii ci kaw daa commencé ida hakama al hakim bu attekat bi attee fajtahada ginnaaw gi mu door a def effort ngir génn atte bi xam nga loolu mu ne boo gisee nii loolu la jox waaye nag mooy contraire bi mooy day def effort bi ngir génn atte bi ba pare door a atte fa inna al ijtihada yataqaddamu al hukma la yajuzu al hukmu qabla al ijtihad ittifaqan mu ne ndax effort bi ngay def ngir xool ban aaya moo attili ban ban ban ban xadiis wala yan aaya yan xadiis yooyu moo jiitu bala ngay joxe atte waaw loolu yëpp xam nañ ko <laughs> ndax manoo joxe atte sa loolu nga def ko ci loo xam ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ mu ne laakin at taqdir fi qawli ida xakama mooy ida arada an yaxkuma bu dee bëgg na atte fa inda zalika yajtahid lay def effort mu daal di koy joxe daal di mu ne wa yu'ayyiduhu li koy dëgëral anna ahla al-usul qaalu yajibu ala al-mujtahidi an yujaddida an-nazar inda wuqu'i an-nazir mu ne dafa war yi dëgëral lool waa usul dañu ne eh, eh, attekat bi ak ki yulli dayo coonoom di mën a accéder ci texte yi kooku daa war a defaat effort defaat liggéey boobu travail boobu eh, beesalaat xoolaat texte yi ak yooyu bu dee ne daa am benn xew-xew boo xam ne dafa xew waaw bu mu ne rek bon bu mel nii amoon na rek mu yem ci lool wala ya'tamidu ala ma taqaddama lahu li imkaani an yadhhara lahu xilaafu xilaafu ghayri ndax mën naa feeñ wuteeg li wuteeg moom mu jàppoon avant